Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadus Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal xamsiin وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ci garab gi ñu nekk ci tool bi ci niju toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin di wax ci ngëneelu dëddu àddina ak di ñaax jaam bi mu ci tuutil ci mbiru àddina ak ngëneelu ñàkk ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis quatre cent cinquante sept ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar nekkoon xadiis bi mu ne woon wa an Amr ibn Awf al-Ansaari radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Abaa Ubaydata ibn al-Jarraah radiyallahu anhu ila al-Bahrayn tey nag kon ñu war a gis hadis bi ci tegu muy quatre cent cinquante-huit mu naan Abi Sa'id mu ne si mu ngi jële bi Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne jalasa toog na rasulullahi ala al-minbari sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ci kaw minbar bi minbar mooy lan mooy boobu nga gis imaam yi ñu leen koy tegal par àjjuma ñu ciy taxaw di xutba nit ñi ci biir jàkka yi loolu mooy minbar waaw nag mu daal di cay taxaw wa jalas naa sela toog wa jalas xawla ñun ñu toog wër ko fa qaala yonent bi alayhi salatu wasalaam ne inna mimma axaafu alaykum inna dëgg-dëgg inna mimma ngeen nga li rëy bokk na li gën li nga xamante ne axaafu alaykum moom laa leen di ragalal baadi sama gannaaw maa mooy la nga xam ne yuftahu alaykum moom lañ leen di ubbeel ci mbiru àddina yufta lañ leen di ubbeel min zahrati dunya ci tóor tóoru addina wa zinatiha ak taar taaram waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mu ne al imaamu al xaafidu an-Nawawi daal dina koy solo dono al imaamu al Buxaari ak al imaam Muslim Abul Husayni rahmatullahi ala al jamii' kon laaj bi mooy est-ce que ñoom kese ko solo ñu ne al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi seen sëriñ solo na al imaamu al imaamu Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu indi na ko yu bari indi na ko ci bërëb yu bari nañ ci jël ci jël benn par exemple waaw ñu jël boobee baabu maa yu maa yuhdaru min zahrati dunya wa tanaafusi fiiha waaw buntu bi wax ci li ñuy mooy mooy tëddakuloo topp tóor tóoru àddina rek waaw ak di xëccoo ci àddina waaw mu ne haddathana Isma'il al-imam al-Bukhari Abu Abdillah mu ne haddathana nettali noonu Isma'il di Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ah Ah, mooy mbokku al imaamu Malik waxoon nañ la ko ne la moom sëru imaamu Malik mooy yaayam rahmatullahi ala al kon mu ne an Ismaïl kon qaala mu ne haddathanii nettali na mu Malik muy nijaayam voilà <laughs> yow bay nit ki bu dee yaa mook yaay <laughs> sa yaay bu góor wala bu ji góor bo wala sa magu yaay nu mu luñ koy waxee ci wolof nijaay <laughs> mu ne qaala mu ne haddathanii nettali na man dong. Maalikun al imaamu Maalik di al imaam Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir al Asbahiyu Abu Abdillah al Himyariyu di imaamu daaril hijrati rahimahullahu ta'aala an Zayd ibn Aslam mu jël ko ci Zayd ibn Aslam di Zayd ibn Aslam al Qurashiyu al Adawiyu rahimahullahu ta'aala al Madaniyu rahimahullahu ta'aala an Ataa ibn Yasaar moo ko jëlee ci Ataa ibn Yasaar al Hilaaliyu Abu Muhammad ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Yasaar Ah al-Qaas al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'iid moo ko jëlee ci Abi Sa'iid bi Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar doo ko mooy Xudra ibn Awf ibn al-Haaris ibn al-Khazraj al-Ansaari al-Khazraji al-Ansaari al-Madani radiyallahu anhumaa ndax moom Sa'd ibn Maalik Abu Sa'iid Sa'd ibn Maalik la tuddoon ibn Sinaan waaw moom Sa'd Abu Sa'id boo bëggee bañ a jaawale ñaar yooyu Sa'd ibn Malik mais Malik ibn Sa'd wala Sa'd ibn Malik anaan Abu Sa'id la non kon Abu Sa'id kon ba tàmbalee Sa'id Sa'a loolu mooy turam Sa'd voilà ibn Malik baaji di Malik hmm? ibn Sinan radiyallahu anhu li sahibi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna akthara ma axaafu alaykum ma yukhriju allahu lakum min barakati l ard qiila wa ma barakatu l ard fa imaamul Buxaari yi fi mu ko di daa bëri bii nii dane Seydina Sa'd ibn Abi Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhu nee na yonent waaye sa saam dane inna akthara li gën a màgg maa axaafu alaykum nga ne ma mais attends man euh, kii bi dama foogoon ne dane woon euh, jalasa rasulullah ñu ne waaw ay kii la loolu par exemple euh, bu dee ci riwaay bi nekk kitaabu zakat noonu la ko imaamul Buxaari yëndee waaw mais jaarul ci yoon bi mu jaar nii boobu Ata ibn Yasaar ci moom la jaar waaye imaamul yënga kaw ñëpp bokk ñoom ñi nekk ci kaw après moom mu jëloo Seydina Abu Sa'id mu ne sami'a Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yaqul anhu yuhaddithu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jalasa zaata yawmin ala al-minbar wa jalasna hawlahu waaw mu ne Yonent bi saa saam dafa toogoon ci kaw minbar bi ñu toog wër ko kon xam nañ fan la mooy ci jàkkaam ji la ci minbaram bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala inna mimmaa axaafu alaykum min ba'di kon loolu fay bu ko perdre de vue kon nañ dellu fi ñu ne woon inna ci kitaabu riqaaq mu ne kon baabu kii foofu noonu mu ne kon yonent bi saa saam dane inna ma axaafu aleykum indi li gën a màgg te gën a rëy gën bari li may ragal ci yéen di ko di ma di leen ko tiital yéen sama saxaaba yi yéen sama xeet mu ñëw seen gannaaw mooy maa yuxriju allahu lakum min barakatil ard mooy li borom bi di wàcce pour yéen génneel leen ko ci barkey suufi ñu ne ko mais yeneen tool sa wa ma barakaatul ard lan mooy barke suuf yooyu la ngay tudd yeneen tubaab yi saa saa ne zahratu dunya mooy tóor tóor ru àddina rafetaayam bari waayam ay ay ay mbiram yoo xam ne dafa ànd ak bakkan lool mu ne loolu la fa qaala lahu rajul xam nga fii la fii la affaire bi yem bu dee ci riwaaya bi ñu la wax sànq nekk ci kitaabu zaka boobu mooy dëgg-dëgg li imaamu Nawawi indi voilà foofu da ne Seydina Abu Sa'id bi mu ne moom lañ wax sànq ne yonent bi alayhi salaatu salaam day doon nettali ne jalasa zaata yawmin ala al-minbar hmm? dafa toog benn bés sauf que ci imaamu Nawawi Riyaad amul zaata yawmin ci minbar bi lool ci imam Muslim moom exactement euh, riwaayam la indi ci fi nga xam ne mooy euh, euh, Riyad bi mu ne benn bés dafa toog ci minbar bi wa jalasnaa ñu toog wër ko fa qaala mu ne inni mimma innam inni mimma axaafu alaykum yéen nga man li may gën a ragal ci yéen li ma gën a ragal ci yéen min yi sama ginnaaw ma yuftahu alaykum min zahrati dunya wa zinatiha xam nga mooy lool léegi nag mu yem lool sauf que bi du lool rek fa qaala rajul bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee loolu dafa am benn waay bu wax boo ne woon ci saxaaba yi bu ne woon ci biir mbooloo bi fa qaala rajul ñu delluwee kon ci kitaabu riqaaq mu ne am benn waay fa qaala lahu rajul benn waay ne ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam hal ya'til xayru bi shar bi shar waaye yonent bi alayhi salaatu salaam est-ce que yiw ah dina indi lu bon moo yiiw yiiw max ba est ce lu bon dina ci jóge loo xam ne yiiwu kese la est ce loolu dina jur lu bon lu bon dina ci jóge <laughs> waaw parce que moom li mu doon wax nii mooy zahrata dunya gii hein muy wax mooy di taar taaram mais wërsëgu yàlla la quand même yàllaa ko fi def inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan waaw ñoo def lépp loo xamante ne maa alal ardi waaw lépp nekk ci kaw suuf zinatan lahaa mu koy taaral géej yéeg océan yi gàncax gi verdure bi nëtëx gi ah jant bi ak asamaan si mi mel taw yi bu ñëwee ak mbir yi lépp rafet montagnes yi fii nga dem ci kaw suuf nga gis région yoo xam ne boo fa demee daanaka dañ naan c'est unique sur waaw ay ndox yoo xam ne géej yoo xamante ne nii bleu turquoise la ak yoo xam dañoo transparent moo taxawee nii da gis jën yi nga miir mbir yu rafet waaw corail yi ak yu mel noonu borom bi ne loolu lépp maa ko def xam nga loolu <laughs> loolu du yiwam <laughs> mu ne kon nag waa yiw googu moom moom bu ñu ko uppilee waa mais suñu borom da mooy mooy alal alal ak yooyu ki am moo tax borom bi ne ba muy wax ci euh, nit ki di ko melale mu ne wa innahu li hubbil la shadid alal te alal du ay euro ki de CFA ak i dala seeki euh, ñoom ñoom yo dollar US kese wala canadien déedéet wala yuan bu chinois bi déedéet mooy alal waxoon nañ zuyina linnaasi gisoon nañ ko ci aay hubbu shaha hubbu shahawaati min an-nisaa'i wal baniina wal qanaatiiri al-muqantara wal dhahabi min al-dhahabi wal fiddati wal xayli al-musawwama ba ñu jeexee loolu lépp ay alal ah nit dañ koo soppaloo yiiw mooy alal la shadiid innahu innahu dëgg-dëgg war naa ne li hubbil xayri soppu yiiw alal la shadiid da cee tar foq la ci bënn la ci waaw. moo tax it ca miraas mu ne woon ki génn àddina in taraka xayran bu baree bu bàyyee yiw yiw mooy lan mooy yiw gi jëfoon ah julli yam doon def koor doon def lay bàyyi ginnaaw ah mukk in taraka xayran mooy bu dee bàyyi na luñ koy donne alal duñ koy donne ay kër alal comme ñu doon wax sànq ay million wala yoo mel noonu tamit li nga xam ne ay tool ay yu mel lool kon xayran moo tax waaji nag ne hmm? waaye yonent bi alayhi waa est-ce que yiw gi est yiw gi dina indi dina indi lu baaxul dina génn ca moom loo xam ne baaxul nee na nag bi waa ji waxee lool yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa samata mu noppi annabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam noppi hatta ba ni nga xam ne dananna annahu yunzalu alayhi ba ni ñu amee xaw am daal njort bu baax que ne ah yonent bi alayhi saa wa salaam daa mel ni borom bi day wàcce ci moom wahyu ngir mu mën a tontuwaa ji nee na gi ja'ala yamsahu ala jabine yonent bi saa saam jekki bi fomp jibi ndax daa bokk ci façon yi wax yi doon ñëw léeg-léeg bu doon ñëw day ñaq tooy xet loolu nag moo ko dal keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ñaq tooy xepp xepp xepp xepp xepp xepp xepp moo tax ci kitaabu zakat bi doon sànq dane fara'aynaahu annahu yunzalu alayhi qaala fa masaha fa masaha anhu ar-ruhadaa yeneen tuwaay saa saam di di faxas di fomp ci jëwam bi ar-ruhadaa mooy eh, suur joo xam ne dafa baree baree baree bari mooy eh, kii eh, ñaq woo xam ne dafa bari ni muy rote di génn ci nit ki comme si da koy sànq waaw ndax bari waaye waaw teel waa day bubb ci kawam yeneen tubaab saa saam noonu la ñaq wi meloon ci moom fekk wax yu bi mooy ñëw léegi nag loolu moo tax saxaaba yi jàpp ne ñoom Seydina Abu Sa'id mu ne ñu ñu moo tax ñu jàpp ne dañ ko doon wax yu parce que loolu daa bokk ci amaaraatul wax yi bokk na ci euh, ni wax yu bi doon ñëwee waaw léegi nag mu faxas ko fomp li nga xamante ne mooy ci jëbi ñaq woow wala qaala ginnaaw gi mu ne ayna sa'il ana kan moo doon laaj am na ci riwaaya bi ñu la wax sànq nekk ci eh, kitaabu zakat nee na waa ji nag biñ gisee yonent bi alayhi salaatu salaam noppi faalewu ko ñu ne ko way yow yow lan moo la dal lan moo dal ngay wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam faalewu la bañ xaw koo mere quoi mais nee na bu yonent bi alayhi salaam faxasee li nga xam ne mooy ñaq wi daal di koy ñu xam ne ah lii daa mel dañ koy wax yu de ah mu pare na ayna sa'il boobu nag ñoom Seydina Abu Sa'id nee na nag bi loolu amee ana ki doon laaj qaala ana waa ji ne ko maa ngi toog fi ba léegi maa ngi nii qaala Abu Sa'id Seydina Abu Sa'id ne radiyallahu anhum laqad hamidnaahu hiina tala'a zaalik mu ne moom de dañ ko doon bi mu <laughs> bi mu laajee yonent bay mu noppi waxu ko dara waaye bi ma bi ñu gisee ne danga wax yu bee doon wàcc ñu sant waa waa ji nga xam ne waa ji kon waa ji ñu ngi koy sant ndax xam-xam ñu génn Allahu akbar <laughs> waaw moom la naan fa xaminaahu ñu sant laqad xaminaahu waat naa dëgg dëgg sant nañ waaja de xiina talaa zalik ba loolu feeñee qaala yonent waaye saa saam nag di tontu ne laa ya'ti al xayru illaa bil xayr ne max ba mooy yiiw yiiw du ëndi lu lu yiiw waaw yiiw du andi loolu lu yiiw mooy gis nga euh, bu dee ci côté bii ngay laaj <laughs> côté alal ji alal ci boppam du jox waa ji lu bon na mu na na mu comportement ba am ci alal ji fay wala yow wala du fii lañ ko doon waxe si foog naa wax nañ ko fi waaw en tout cas ci siira moom doon nañ ko baam lu bari <laughs> waaw mooy mane ne kenn du am alal di jikkowoo jikko ju ñaaw ñu naan ba mu alee ba mu amee alal ba léegi la soppeeku déedéet yin da a desee comprendre yi ndax innal xayra la innal xayra la yati illa bil xayr liiw kese la xam nga waaye lan moo ko dal mooy alal ji dafa détecté jikko yu ñaaw yi mu amee woon loolu képp la parce que alal détecteur de jikko la moo tax kenn bu fi kenn gis benn waaye boo xam ne euh, euh, moom hmm, dafa ñàkkoon kenn xamoo ko woon yenn mais lu tax parce que dañ lañ koy xamee yow loo xam ne pour ñu xam ko ci yow il faut lii am fi te loolu amu fi lan lan la ñuy xamee ne kii noonu la mel ku mën a muñ lan la ñuy waxee nit mën naa muñ koo xamante ne moom kese dëkk. kese boo dëkk lan ngay xam ne mu yëpp man nga ko xam bala nga xam ne moo mën a am moo mën a muñ mu am soxna léeg-léeg mu bëgg li mu bëgg leneen laa wax léeg-léeg la mu defar bee biir ba kii mu yàqal ko ko léeg-léeg mu ñëw yónni ko mu ne ko dew ma wala mu bañ dem toog mu toog waaw léeg tegati ci mu amati doom nag léeg-léeg mu ne dem leen gaari jëf tus bu boobaa la ñuy xool est-ce que waa naa mu ñëw gén mais bu dee moom kenn ngi gese bu boobaa est-ce que naan ba mu amee doom ba léegi dafa soppee ko amee soxna déet déet déedéet mooy jikko yaa ngi fi woon sauf que lampe bi doon nii ci moom jikko yooyee moo fi newul woon te fii ci li ñuy wax mooy alal waaw moo tax ñàkk def alal yi ca yoon wañ ko war a def fa yàlla ne wa anfiqu mimma ja'alnakum mustakhlafina fii loolu mukk loolu nekkul ne tax bañ koo def foofee loolu daa fekkoon waa ji bu amoon ko yoo xam ne moo suul ci moom il fallait alal ji ñëw ngir feeñal ko teg ci projecteur ba ñépp xam ne nii la mel Allahu akbar kon nag ak nay téye sa koo def wala jox ko wala dépenser ko te ña ko yelloo waaye beneen côté bi ak nay xam nga téye la te ña ko yelloo ak fa la yàlla ne defal nga nay ci loolu daa fekk noonu nga meloon. waaye it yàq di ko def foo xamante ne boroom bi gërëmu ko te digalu la ko ci ay caaxaan ay mbóosóor loolu daa fekk ne waa ji la meloon waaw akbar waaw kon nag lii mooy affaire bi waaw moo tax yeneen bay saa saa ne ko eh, gis nga yiiw yiiw bu dee fii alal lañ wax indiwul du indilu yiiw te nag mooy yiw yëpp moo taxoon ma naan la wa rubba rubba wa ta'ati li al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Abdil Karim ma laajati la ko yaa fay mooy kan <laughs> bii moom woo ko xam ah très bien ibn Ata'illah as-Sakandari waaw sa mayet bi day dangaa rek wala dangaa añ añ bu neex ta noonu la mooy ibnu Ataa'illah as-Sakandari radiyallahu anhu dañu gisoon ko bi Serigne Touba radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Khadim Abul Mahamid naan wa qaala shaykhuna wa qaala qutbud-diin shaykhuna al-alam ibnu Ataa'illah fi ra's al-hikam waaw wa min alaamati i'timaadihi bil amal naqsu rajaa'in 'inda wujdaani zal waxoon naa la lool na mu ko waxele boppam ca téereem ba alxikamul ataa'iya ah lu mel nii la rubba zanbin awrasat izzan no awrasat zillan wastikbaara xayrun min taa'a awrasat izzan wastikbaara waaw amaana léeg-léeg walla léeg-léeg nga gis ba bàkkaar boo xamante ne ni dafa jural ko ko def mu torox diggante boroomam wàcce boppam loolu moo gën ndax da koo delloo ci boroomam que jaamu yàlla joo xamante ni nii waa li mu ko doon loo mooy lan ak rëy rëy loog euh, ak jàpp ne dafa tedd ak rëy rëy lu ci kaw nit ñi waxoon naa la bañ koy gis ba wax loolu waxoon nañ ko ci masaalik bi ak keroog du ne jëf ju waaye yi julli xeet nit ñi est-ce que julli ñi boo ko def noonu mu ko waaye yi dem jàpp fii mu ne wala ba mu war cekkee comme ni ñu ko waxe woon am insomnie commencé julli guddi ci fan yooyu mu war a cekki jàpp ne moo gën gaay est-ce que julli ji muy def moo ko def mu ko inna dëgg dëgg julli borom bi na ne tanha anil fahsha'i wal munkar waaw day tere bakkan ba koy def nit ko koy def xanil faxsha i ci ñombute fi wal munkar ak yu ñaaw yi léegi lu tax kon waa ji lu julli te lool amu ko ci dañ naan saa yi daa fekk da koo deful ni mu waree dafal ne julli ji yàllay wax mooy julli ji mu naan fa waylu li musallin bu doon loolu kon dina wax lool bu doon ne julli yëpp noonu la mooy julli ku nekk la nga ca nas la nga ca teewul lool nga ci am ak la la ca tax a jóg innamal a'malu bin niyyat wa innama waa ji moo sa waay jëf yëpp ci yéene la tëddu te nag nit ku nekk cam sa nekk la nga yéene moom ngay am waaye ji nag problème am mooy loolu mooy loolu la def yéene ci yàlla digganteem ak borom leneen a ko tax a julli leneen a ko tax di def lu baax lii ñu nga xam ne lu baax la léegi nag nga foog ne kon dina ci am loolee te borom bi ne woon man maa gën a doyloo ñu may bokkaaleel bokkaale képp ku jëf jëf lool kay ju baax a tax muy man amila amalan ashraka fiihi ghayri taraktuhu wa shirka képp koo xam ne dafa jëfub jëf jëf ah di ma ci bokkaale goo xam ne pour man képp la woon borom bi tabaaraka wa taala nga ma ciy boole keneen dama lay bàyyi la nga may boole waaw est-ce jooju waa julli ba pare di ngëstal julli ci boppam moo moo moo ko def lool déedéet daa fekk moom noonu la meloon wala Iblis ñëw ndax ko teg ko la mu teg kon du ne jëf ju baaxul ji. moo jur ca moom ak rëy bukku déedéet daa fekk moom noonu la meloon voilà noonu la meloon fii nag noonu la moo tax yeneen tubaab saa saam ne bu dee lu baax moom du indi du indi lu yati al xayru illaa bil xayr waaw lu baax du indi lu dul lu wala yeneen tubaab saa saam waxoon nañ li mu wax keroog Seydina Amr al-As ah radiyallahu anhu ni'mal maalu saalih lirrajuli saalih bon bon waaw ni'ma astoy ni'ma ak a baax almaalu saalih alal ju baax lirrajuli saalih ah ngir waa ju baax te dina ko wax lu mel noonu ci fee ci ceexitalu xadiis bii ñu nekk léegi nañ continuer ngir bañ yàgg ñu ngi bul bate na yow waaye ñu ngi ci taxriij bi balee mais daf ñu indil loo xam ne xadiis bi imaamu Nawawi indi amu ci mooy ñëwul ba foofu imaamu Nawawi rahimahullah da koo dagg fi ko soxal mais lii lépp da nga ciy koy gisaale quelle quelle quelle importance de faire le taxriij voilà ñooy <laughs> di bët xadiis yi fan la nekk ak nan la ko ña ko soroo ñoom borom euh, téere yi xadiis nan ci yan kaddu lañ ko soroo ñu gis intégralité bu dee gën a gudd ci ñaari kàddu wala ñetti kaddu imaam indi ñu gisaale ko muy yokk njariñ ndax nuurun ala nuur kalaamu sayyidil bashari alayhi salaatu wassalaam kon mu ne yonent bi alayhi salaam ne kon laa ya'til xayru illaa bil xayr gis nga yiw doo indi lu dul mu ne inna hadha al maala xadiratun xulwa gis nga alal Abu Sa'id moo soloo boobu tudd nañ ko fan yi eh, démb ah. i isu jotaay bii weesu ne xadiis boobu mu ngi ñëw xadiis quatre cent cinquante neuf mooy xadiis bi mu teg rëkk ci bii boobu noonu bu dee ci riwaay Imaamul Buxaari yi da ko boole fii da koo boole waale ci biir waaw waaye mooy côté boobu quoi mais waxul woon lële bokkul ak hadith bii ñëw boobu al imaamu muslim moo ko soloo euh, te dinañ ci ñëw ah insha allah xam naa tey bala ñu pare fii dañ ko ciy boole ndax jotoon nañu gisoon ko waaw dim naat moom sayna abu sa'id mu ne yonent way saa saam nee na inna ad-dunya hulwatun xadira wa inna allaha ta'ala mustakhlifukum fiha fa yanzuru kayfa ta'malun voilà hadith boobu noonu lan la inna ad-dunya hulwatun xadira mu ne inna hadha al gis nga alal ji nga xam ne lenn la ci tóor tóor yi àddina dafa nekk loo xamante ne ni xadira dafa nëtëx xulwa ba pare daal di neex waaw aka neex sa waay ku ko amul daal mooy jàpp ne moom aw moom gaa yi alal yi <laughs> laaj ko gaa <laughs> wa innahu li hubbil xayri la shadiid lu tax borom bi di ko wax dëgg-dëgg yi ngeen alal ñu naan parc automobile bi yëpp mooy borom <laughs> c'est lui qui sert mooy servir gouvernement bi en matière d'automobile les grands groupes moo leen yoral loolu waaw chiffre d'affaires annuel c'est des milliards la wax waaw waaye ji ay milliards la ci francs CFA waaw parc automobile yëpp moom mooy moom moo koy renouveler nga xamante ne nii fu nekk mu placé fa ay doomam nga xam ne amuñu problème yooyu alal jooju nga xam ne moo am moo leen may noto ci lañ amee notoriété la leen ko borom di jaarale waaw fu leen neex dem nga gis gaay dund yoo xamante ne nii <laughs> dund yu bakkane te dara mayu leen ko ginnaaw yàlla ci alal yii la ko jaarale <laughs> waaw lu mu bëgg mooy problème lu ñu naan problème mu dépense xamuñu loolu loolu loolu ce n'est même pas mooy masul a traverser seen xel. du doom yi du bàyyi bàyyi ji amaana daleere woon na mais ba màggee ba am affaire yi <laughs> doom yi masuñoo xam loo seenum njàng fépp fayal leen foo xamante ne nii gars yi tër seen seen njàng féew lañ def lu fu ñu bëgg dem dem affaire yi ndax lan alal gi ñuy wax léegi nga bëgg ko ñeme ngaa ñëw naan ko saa yi ah, alal neexul moo tax ñeen ñuy wax yëpp dañ koo amul képp waaw waaw yi nga xam ne dañ naan dañuy dëdd àddina eh, nekkul baabu fadli zuhdi mais am na ñoo xam ne <laughs> buntu gëneelu <laughs> dëdd am na yoo xam ne dañoo dëdduut àddina fenn àdduna bee leen dëddu waaw jéem nañu kayang ngay kay kang ay dar yi fa nañ bu nekk ngir am àddina àddina borom bi mayu leen ko <laughs> waaw léegi euh, bon ñu résigné nag la résignation ne bon finalement bon euh, àddina baaxul <laughs> àddina baaxul alal baaxul te jot képp waaw bu ci jotoon wallahi bu ko doonoon ngeen gis ko mu changé dikko ma du ma loo ban ko mooy dikko loolu muy nga gis ay jikkoom yooyu fee jam yoroon ba mu koy ut taamu waaw <laughs> kon nag